baada acuudu billahi <clears throat> min alshaytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu shahaadatu baynikum ida xadara axadakum almawtu xiina alwasiyata ithnaani dawaa cadlin minkum dawaa cadlin minkum aw aaxaraani min gayrikum in antum darabtum fi l ardi fa asaabatkum musiibatu almawt taxsibuunahumaa min bacdi lsalaati fa yuqsimaani billahi in irtabtum laa nashtarii bihi tamanan walaw kaana daa qurbaa walaa naktumu shahaadata allah walaa naktumu shahaadata allahi inna idan la min alaatimiin kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaye bii nii nga xamante ne mu ne yaa ayyuhal ladina amanu di laayaab téeméer bi ak juróom benn mu ne yéen gëm seen boroom tabaaraka wa taala shahaadatu baynikum seedeeg seen diggante mooy seen diggante seede ga nga xam ne moo war a dox ida xadara bu dee dafa teew ahadakumul mawtu dafa teew kenn ci yéen musibaam dee daf koo teewe fekk hiinal wasiya mu waroon a joxe li nga xam ne mooy am dénkaane <clears throat> boo xamante ne nii mu def testament fekk koo xam ne dafa da ngeen a ànd ci tukki moom mu yeen nekk am mbooloo am koo xam ne daa am lu ko fa dal mu nara mu xam ne moom daal lépp ci njortam mu jàpp ne day génn àddina daal di def nag benn testament mooy daal di def yoo xam ne moom lay dénkaane ci wàllu alalam mu ne bu boobaa nag ña koy teewe ji war koo seede shahaada goo gële ña ko war a seede ci yéen na nekk xiina alwasiya jamono joo jële isnaani ñaari góor zawa adilin ñoo xamante ne nii nag boroomi maadute la ñuy doon de minkum yu bokk ci yéen jullit ñi aw aaxaraani min gayrikum bu dee nag foofu dafa xataxat ba yéen mbooloo ma génnoon daa <clears throat> ña ca bari daanaka matuñuy moom benn jullit la ñi ci des ñëpp di yéeféer bu boobaa nag moom la naan aw aaxaraani wala boog moom muy génn àddina ci ñoo xam ne ab jullit nekku fa voilà moom ñim mu àndaloon ñooy du ñu jullit bu boobaa wala aw aaxaraani wala ñeneen ñaar min ghayrikum ñoo xam ne bokkuñ ci yéen in in antum bu fekkee ne jamono yoo jële darabtum fil ardi daa fekkoon ngeen nekk ci tukki fa asaabatkum mu daal di leen laal daal di leen laal musibatul mawt musibaam dee bu boobaa nag nii la mooy kon testament bi nan lay demee ñan ñoo koy seede ñaar bu dee ay jullit kese lañu ñaar ñu mag seede ñooy seede mbir yi waa ji wax testament nan la ñoom ñu daal koy bind wala ñu jàpp ko ba mu dëgër bu ko defee nag bu ñëwee nag bu boobaa mooy loolu wala bu dee ne ñoom moom ñam àndal du ñuy jullit ñu ñaar ca ña ko fekke woon ne leen yéen ñëw leen seede loolu lay wax ne nag bu ñëwee ñaar ñoo ñu war a seede nag tahsibunahuma ngeen daal di leen jàpp mooy daal di leen indi fenn daal di moom liñ naan daal indi leen teewal leen ñu daal di toog war a def nag li nga xamante ne nii. mooy seede bi kañ nag lañ leen lañ koy def mooy mimban di sola ginnaaw julli tàkkusaan buñ jullee tàkkusaan ba pare ci ngeen leen di teewloo ñépp di teew nag ngeen indi leen nag ne leen nag aywa suñu mbokk mi nga xam ne wala diw di génn na àddina te yéen a àndoon ak moom ci voyage te dégg nañ ne def na testament kon nag kaay leen ngeen daal di seede fa yuqsimaani bu boobaa ñoom ñaar ñu daal di waat ñaari seede billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala inir tabtum ne haa ne inir tabutum mooy ne bu dee ne daa fekk ne <clears throat> da ngeen a am si ki sàkka ah ci li nga xamante ne nii inir tabtum la nashtari ñun de duñu jënde bihi thamanan walaw kana dha qurba mooy ne inir tabtum la nashtari bu ngeen amee sikki sàkk ci li nga xam ne moom la ñuy wax ñun dañu ngi waat ci suñu boroom ne lii mu ñu wax noonu la de te suñu seede gii ah duñu ko jënde mukk li nga xamante ne mooy samanan njëg boo xamante ne nii walaw kaana daa qurbaa duñ ko jënd njëgu àddina de poñeetum àddina du tax ñu wax lu amul bëgg a lekk alalu koo xam ne dafa génn àddina ba ñu koy waxal loo xamante ne nii wuute na li nga xamante ne nii moom moom moom loo mooy wute nag li nga xam ne moom la joxe woon testament walaw kaana daa qurba même bu dee ne moom daa bokk koo xam ne ci way jege ñaale la nekkul ne sama way jege ñaale kese la kon nag bu boobaa bon naa ci permettre daal di may sama bopp may seede ci moom loo xam ne amul noonu du demewul noonu ngir lekk alalam ji nga xam ne mu def testament ne lii laa def testament ñun ñu wax lu bari lu dul ngir loo xamante ne nii mooy ñu wax lu gën a néew ngir li nga lenn li ñun ñoo ko dencoon quoi ñoo ko nëbb denc ko bu ko defee ñu ne leen lii de la defoon testament ndekete yoo waaja lam defoon testament yëpp ñun waxuñu lépp leerlu ñoo ko nëbb comme que daa demoon ak alal ja moom la doon yi ngir jënd ci ay marchandises ñun ñu yóbboon un million par exemple ñun ñu daal di jël cinq cent mille yi daal di koy denc dugal suñu poos ne moom nag cinq cent mille yii la wax ne loolu la foog ne gaa yi li xew wala foog ne yow sa borom yëgul walaw kaana daa qurba kon nag il faut ñu lii lépp ba pare ne gaay bu ngeen sikki sàkkaan ak yëg leen ne suñu suñu giñ gi suñu seede gi dëgg la te duñu ko jënd mukk mooy poñeetum àddina njëgum àddina gu doy gi di même bu dee ne kii suñu mbokk la de mooy duñu permettre suñu bopp yi lool wala nag tumuta nag ñun nii duñu nekk ñoo xam ne dañuy nëbb de shahadatallah seede bi yàlla bii nga xam ne moom lañu taxawal daal duñu koy seede loo ndax jaamu yàlla la de kon ñun duñu ci def lu wuteeg lool te duñu ko nëbb mooy li ñu leen wax nii rek noonu lañ ko ñu wax rek lañ leen wax inna cey ñun bu dee dañoo nëbb mooy seede gii nga xam ne seede boroom bi la boroom bi moo ko askaneel boppam ndax li rëy solo gu ma am solo alalu jàmbur dafa am solo waaye di ci tëdd rek di def lu nekk foog ne yow daal baytu mal loolu waru la noon noonu inna kon bu boobaa idan bu ca inna ñun idan bu boobaa laminal athimina dinañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy way bàkkaar yi de fa in suñu boroom nag ne nii lañ war a def procédure bi mooy nii lañ war a def ëllëgee daal di xool yi daal di wax lool ba pare mooy lii la bi ne nii la procédure bi ñii lay demee comme rek ci wàllu li'aan lañ ko gisoon ci ki dañoo ngaa euh, tuumaal kenn ki njaaloo nañuy def ba tas mooy noonu ñu ko war a defee comme rek ñu mel nii comme yu mel noonu la léegi nag bu dee nag gars yi dañoo def ba pare waat wax lii la ñu xool daal di jéggi daal di euh, jonge ci mbir mi jàpp ne eh ndekete gars yi ñu trouver daal di yëddu daal di gis ne ndekete ñuy istahaqqa ithma mooy li nga xam ne moom la ñu wax ñoom nii ndekete dañ doon wax lu wuteeg li nga xamante ne nii li ñu wax demewul nii waa ji testament bi mu defoon ëppoon na lii kon gaa yi ko nëbboon lool mooy ñoom daal di nañuy nekk ñoo xam ne ñu yelloo li nga xam ne mooy bàkkaar ndax ba nga xamante ni te la ñu def ba ñu waxee lu wuteeg li nga xam ne noonu la demee kon nag mu ne bu lool ko nekkuñ digne de confiance matuñu seede ndekete ndax liñ doon wax ndeke mu demewul noonu mu ne bu boobaa kon nag bu boobaa lan lay dem fa aaxaraani kon ñeneen ñaar ñoo xam ne ñu nga fa woon yaquumaani ñoom nañu taxaw maqaamahuma seen ñaari taxawaay ña njëkkoon a seede ñaar ñi nga xam ne ñoom trouvé nañ ne waxuñ lu am kon nag na ñeneen taxaw seen place minal ladina ci ñi nga xamante ne <clears throat> ñoom daal dina ñuy nekk ñoo xam nañu ñu yel seen kaw al awlayaani mooy ñaar ñële nga xam ne ñi leen gën yey fuuf ñooñu ñooy ñi nga xam ne nag ñooy taxaw seen place mooy dañ leen di changer quoi ñi nga xam ne moo génn àddina dañuy seet nag ñi ko gën a jege léegi ñooñu la ut ñaar ne leen seede leen yéen wax ci loo xamante ne nii këne ah bu ko defee ñoom ñu waat ndax dañoo gis ne mooy lii mooy euh, parce que ab nettali la woon benn nettali la woon boo xam ne gaay dañoo dem a ah, koo xam ne dafa dem àndoon ak ñaari nit ay nit quoi ñu dem bi mu demee moom mu faatu muy faatu di ko dikkal ci yoon mu daal di def li nga xam ne ci euh, voyage bi testament gars yi ñëw daal di am luñ nëbb léegi nag ay mbokkam daal di ne non non non waa ji lim yóbbu woon ci alal ëpp na li ngeen déclaré quoi yóbbu woon na lu ëpp lii ngeen wax lii léegi ñooñu nag nga xam ne ñooy mbokkam yooy xamoon ne moom yóbbu woon na yoroon na ci alal lu ëpp ñoom li ñu déclaré loolu la ne ñaar ñooñu nañ taxaw fa yuqsimaani ñoom ñaar ñu waat billahi ci yàlla ne la shahadatuna suñu seede giñ seede ne suñu mbokk mi faatu te ñoom ñii la woon lu ëpp ñoom li ñu déclaré ne loolu la loolu la def testament ahaq ñun de suñu seede moo gën a yey te moo gën a nekk dëgg min shahadatihima ci seen seede ñoom ñaar ñii àndoon ak moom waxuñu lu am wamaata day naa te ñun nag jéggiwuñu dayo de jéggiwuñu born yi bay wax lu amul lii ñu wax nii la demee inna ñun de bu doy ne idan bu keroogee bu dee ne dañoo wax lu wuteeg li am la min az-zaalimiina bokk nañ ci way tooñ yi kon nii la ñuy régler loolee dalika lii adna mooy li gën a néew a ya'tu bi shahaada jigéen indi li nga xam ne taxawal li nga xam ne mooy seede yi ala wajhiha indi seede ni nga xam ne noonee lañ ko war a defe ci yoon aw yaxaafu wala ñu ragal ak turad bu ko defee rek lii boroom bi teg day tax ah gars yi nag léegi procédure am na amul da ngeen di mumtoo xumtoo mbir yi rek ni nii la mu jeex dañuy vérifier affaire yi est ce que li ngeen wax dëgg la mooy bu ngeen seedee ba pare dañuy woo ay mbokkam ne leen est ce que waa ji alal jëm yoroon ëppul woon li gars yi wala déet loolu nag léegi nag bu bu ko defee lii moom mooy li gineen ñi néew moom bu ko defee gaa yi indi seede ñu seede wax dëgg rek ni mu waree ni mu nekke na leen ko waa ji defee testament wala boog ah, ñu tiit ragal xam ne oh, aw yaxaafu wan turaddu ñu ragal ñu delloo ay maanul li nga xam ne seen ngiñ yi ak li nga xam ne seen seede yañ defoon banda ay maanihim ginnaaw ñoom seen ngiñ ak seen seede yañ def ñu daal di koy rejeter fële ginnaaw biñ ko defee daal di koy rejeter jënd ko leneen ndax ñoom xam nañ ne ñii nii waxuñu lu am de kon nag affaire baa ngi noonu le wattaqullah suñu boroom nag tabaraka wa taala ne nag daal di leen ragal nag seen boroom tabaraka wa taala kon nag mu ngi noonu le voilà wasma'u ta na ngeen dégg tey topp li nga xam ne mooy àtte yi mu féndi wallahu te borom bi laa yahdi nekk fi di gindee alqawma nit ñi nga xamante ne nii alfaasiqiina ñoom ñoo génn ci li nga xam ne mooy topp yiw gii fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi te suñu borom daal di koy wàcce alquraan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alamin